moom mu ngi tuddoon Aamir ibn Rabi'a ibn Ka'b ibn Malik ibn Malik ibn Rabi'a ibn ibn Sa'd ibn Abdillah ibn al ibn Rufayda ibn Anz ibn Wa'il al-Anzi moom euh, am na nag ñu ne ca euh, euh, dul yi am na beneen wax que ne du lii nii mooy fi nga xam ne fa la bokk ah, moom mii di Amir ibn Rabi'a boo fàttale ko gisoon nañ ko bi ñuy gis bi nga xamante ne ci lañ doon wax ci wàllu ñi demoon gàddaayi Habasha ah, ca cinquième année ba moom Amir ibn Rabi'a bi moom la soxnaam di bint Abi Hasma di Layla bint Abi Hasma ba nga xamante ni ci lay génn ñuy waajal ngir dem xabasa ngir rawale seen diine ba leen yonent bi aleyhi wassalaam waxee dem leen Xabasha ndax kat inna biha malikan laa yuzlamu indahu ahad ndax kat am na fa buur boo xam ne kenn du tooñ fa moom fekk waa Quraysh doon leen teg min shatta anwa'il azab ci ay mboo xeetu mbugal yu wuute ta bi nga xam ne ci lañuy waajal ñoom ñi ci doon dem ci jullit ñi ba soxnaam laa bint Abi Hasma radiyallahu anha di nettali euh, mu ne di umm abdillah euh, mu ne dañu waajal moom ak boroom kër umm Amir ba ñu teg seen waruwaay yépp ba mu ba ñu nekk ci di xaar moom Amir mu daal di dem am lu mu doon seeti lu mu doon lijjanti bala ñoo dem mu ne Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daal di koy romb ne ko ilaa ayna yaa umma abdillah ne ko ana fan nga jëm yow fan ngeen jëm fan mooy destination bi yow doomi yow yaayi abdillah mu ne ko ñun dañuy dem ci suufu yàlla si yéena ñu xatal fii ba fi ñu dëkk ba mënuñu fee jaamu yàlla dañuy dem foo xamante ni nii dinañ fa jaamu yàlla te duñu ragal dara nee na ba nga xam ne ci lañu pare Seydina Omar déglu ko am pare di dem wan ko ginnaaw ne leen ne ko saxibakumullah yal na buur yàlla ànd ak yéen amir bii nii moom moo nekkoon jëkkëram jooju moom moo ñëwoon bi bi mu ñibbis bi mu euh, lijjantee li muy lijjanti ba agsi Euh, soxnaam si di ummu euh, abdullah ne ko raw law ra'ayta umar ibn al-Khattab anifan boo gisoon bi umar ibn al-Khattab sànq mu ngi taxaw fii léegi la fi jógee bi nga demee di lijjanti li ngay lijjanti mu naan ma euh, ma nee na mu nettali ko li mu wax ba pare ne ko gis naa ne riqatan lam akun araha min qabl mu ne gisal naa ko ak nooy aku woyof goo xam ne aku yërmande goo xam ne tooy xelam bu xolam tooy pour ñun ñi nga xam ne dañuy néewal doole fii ndax dañoo gëm yàlla loo xam ne masuma koo gis ci moom lu jiitu tey moom mii di Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu moo ne ko woon ndax yow dangaa dangaa dangaa yaakaar est dangaa am nga yow da am yaakaar que ne Omar moomu dina tuub ci ñu gisoon sànq waxul sax turam mu ne ko ndax yow da am yaakaar te ci nga gisoon sànq dina tuub mu ne ko waawoo loolu dalaa am yaakaar ndax ni ma ko gisee mu ne ko laa yuslimu Omar ibn laa yuslimu ay ra'ayti hatta yuslima ximaarul xattaabi mu ne ko maa ngi wàcc yàlla ne ki nga gis sànq nii jaarul sax ci turam ndax mere gum ko mere ndax Seydina Omar radiyallahu anhu temps yooyu xam ne tuubaguloon buggal yu tar yi ñu leen doon teg bokkoon ci ñu gënoon a tar ci ñoom mook Abu Jahl mu ne mu ne ko wallahi maa ngi wat ci yàlla ne laa yuslimu du tuub mukk di dugg ci l'islam alladhi ra'ayta ci nga fi gis sànq hatta lulul yuslimu mu dugg ci l'islam ximaarul xataabi mbaamu baayam di xataab xoola wax ji ni ñànge <laughs> Allahu akbar loolu lañ ko foog ni loolu day wane ne e, mooy porte ak tamit safaayu tarut mbugal gi leen Seydina Umar doon teg radiyallahu anhu ba ni nga xam ne noonu wax ji sax day wane mere gu ñu ko mere woon ndax ak xasaawam ak ni dëgëre woon seen kaw di leen mbugal mun a ko kooku du tuub mbaamu baayam alxataab xataab ci boppam mbaamam mbaamam il faut mbaamam dugg ci l'islam ngir doomam di Umar mi may wax daal dugg ci l'islam moom mii la woon ni Amir ibn Rabi'a kon moom bokkoon na ci ñi nga xam ne bokk ci njëkk <laughs> radiyallahu anhu daal di demoon Habasha noonu noonu la waajale woon dem moom ak soxnaam soosu di Layla bint Abi Xasma xasma radiyallahu taala anha wa ardaaha ginnaaw gi moom dañu dellusi si ca ba ñu déggee wax ja ñu dellu ba gàddaay ji jotaatee nag ci la gàddaay bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam joxe ndigal ne nañ dem Madina dem leen foofu ndax buur yàlla defal na leen fa ay mbokk ak foo xam ne di ngeen fa mën a dal jaamu yàlla ci jàmm moom ci la génn de euh, Amir ibn Rabi'a lool moo tax imaam ibn Ishaq bokk nag ci ñu njëkk génn ci kaw waxu imaam ibn Ishaq nee na moom mooy ki njëkk a génn dem madinatul munawwara ala saakiniha afdal salaatu gàddaay ba'da abi salama ginnaaw abu salama ibn abdil asadi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag euh, dafa nekkoon allié waa banu adi ginnaaw gi moom mu nekkoon mooy euh, moom amir bi nekkoon allié wu alxataab mi nga xam ne avant l'islam alxataab mi juróon Seydina Omar da moom mooy alliance yooyu ñu doon dugg bu léeg-léeg ñëw foo xam ne yow xam nga ci wax nañ la al anzi waa waa ñii al ñoom bo waa anz nekkuñu woon ñoo xam ne Makka lañ dëkkoon moo tax boo fa ñëwee ci kaw loolu moo doon ndox ci tribu yooyu mooy il nga dugg ci protection wala nga am alliance ak kenn ci ñoom loolu moo tax moom ginnaaw gi mu nekkoon waajuru Seydina Omar moom moo nekkoon moom la amaloon alliance euh, moom nag kon di euh, nu mu tudd Amir ibn Abi Rabi'a bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu kon noonu la gàddaay bokk kon ci deuxième ki njëkk gàddaay fekke na Badar waaye tamit fekke na xeex yi nga xamante ne ni ñoo ñëw ci ginnaaw Badar ndaw jaloore gu rëy mook yonent bi alayhi salaatu wa ànd ak yonent bi alayhi salaatu moom nag euh, di Amir ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn àddina moom ci xilaafaay Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu moo yoroon drapeau bi ñuy dem fële Syrie ngir ubbi Syrie bi nga xam ne ci la euh, euh, euh, ki nekk Abu Ubayd Amir ibn al-Jarrah radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ci la ubbi Baytul Maqdis ñoom ñu ne duñu capituler lu ñoom daal li ñuy nangu accords yi mooy na Seydina Omar seen xalifa bi ñëw daal di def ñun kii euh, alliance euh, kii boobu ñun ay accords yi mooy yi nga xam ne de capitulation yi moom lu ñëw euh, léegi moom moo yoroon drapeau Seydina Omar ibn al-Khattab ni Amir di Amir bi ibn Abi Rabi'a bi nga xamante ni nag ci la ginnaaw xilaafa seydna omar xilaafa seydna uthman ibn affan radiallahu anhu moom seydna uthman bu doon dem aj yu bari moom la doon bàyyi foofale mu nekk ki nga xam ne mooy assurer intérim bi bu ma soon a dem di aji màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman ah, imaam ibn saad mu ne moom nag dane amir bi am nañu naan ko Amir ibn al ndax al da ko lan da ko euh, euh, euh, doomoo woon muy bàyyu Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda kon moom Seydina Ousmane ibn Affan da ko doon wax muy jiite intérim bi assurer intérim bi bu doon dem fële ci ajja moom Aamir euh, ibn moom nag da doon bari ku bari woon nu mu doon jaamu yàlla la bari lu mu doon julli guddi moom nii di Seydina Aamir ibn Rabi'a euh, li nga xamante ne nii ci lañu faat Seydina Usmaan ibn Affan euh, moom Seydina mu ngi ko fekkoon moom di Aamir ibn Rabi'a bi mu ne ah, daa am ku ko ñëwal di ko wax mbir mi di ko indil xabaar bi fekk dafa fanaane woon doon julli guddi am ku ñëwal ne ko ñaanal yàlla mu dal di lay musal ci fitna gi nga xam ne moo dal jullit ñi jamono yii nee mu daldi jóg mu daldi jóg ci guddi gi julli ñaan yàlla ne mu musal ko ci foofu noonu ci guddi googu noonu ci la woppe waaye laata subay jot mu daldi génn àddina moom laata muy génn fa mu doon jullee noon doon jaamu yàlla ci guddi gi ñaan yàlla daldi koy euh, musal ci fitna googu fa la génne àddina moom muy koo xamante ne muy ci manqabaan yi kon ni nga xamante ne nii noonu la ko imaamu Maalik daldi solo mu daldi génn àddina noonu noonu ci ñaan googu mu ñaan yàlla daldi koy musal fitna yi mu gis te fam ko ñaane fa la ko fa la tawete ci saase daldi génn àddina moom Seydina euh, amir ibn rabia musab ibn az-zubayr yi mu ne moom mu ngi génn àddina l'an 32 bi après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, radiyallahu taala anhu waaye tamit moom am na tamit ñu ko tudd ne après loolu la gina euh, la génn àddina mooy après ginn sori l'an 32 ginnaaw gi fa la génn àddina mooy entre trente dem daal ba ay trente-cinq dem ay trente-sept moom fa la génne àddina ci fitna yooyu noonu bi nga xamante ne nii euh, ci lañu faat Seydina Omar biñ ko faatee sax la génn àddina ay fan après ci la ko kooku dikkal wax ko ko ne ko mu ñaan yàlla mu daal di koy musal ci fitne bi mu ñaan ko fa mu ko ñaani génn àddina euh, am na rek yeneen wax yoo xam ne wax nañ pour date kañ la génn àddina yeneen wax yu bokkul ak yii kon moom noonu la génn àddina moom foofu la ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, kon radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al maskanahu wa mathwaahu